القاسية ودموع القاسية عاملة الناسبة إذا نار عالية تسميها عالية غير القائل لا ندري لا راضية إذا منك عافية لا تسمعوا يا راقية المروى وقوى الرضا والنمار الرضا والراجل الرضا والراجل الرضا والقلقة والدم السماء الأولى لكن إنما أنت مذكر لق عليهم بالطيب دعوت إليك ورب العالمين على الأكبر من الذين أجابهم ثم إننا أنزاهم الرحمن الرحيم والوزير والجنة والشرق والوزير والإلياس به ولم قال أجل إنما ناتي بالحياة تفيد الأخلاق ويموت الزندان وكفرها وصف على ربي أما كان أمه ونعمه ولا يقول يا الرحمن الرحيم لا أقسم يا رب ba naari mi firi di cey taxu mbi leen foofu علينا المصلى بدار الرحمن الرحيم ودخاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها والليل أخلاها والسماء ما بناها والعصر ما ضحاها والأسر ما تقواها ولما وزرها وتقواها الإنسان تقاها أخا من نفسها والحكم تقواها الإنسان تقاها قال رسول الله ما اقتضى وسقيا وكل الله قضى وتلزم على رسول الله الله ولا خوف الله يسر الصلاة إن الله يسر الصلاة إلا الصلاة وإلا الصلاة إلا الصلاة جعل الفيه وفي كل دور يوم للمسلمين جل جوالا بسم الله الرحمن الرحيم سلم إنسان على العلم إلى من إنسان يطيب أرمي ومستحي وكل إلى رب روحي أراك اللي أصلي يا صلي أراك إن كان على هدي روح عما رب شغلي أراك بلدي والدوحي إيه لم يعلم إلا ما أدري إلا عليه من الناس لا تسأل من قاطعة

سلسلة لابسالها واخر ورقالها وقال سالوالها لو يرجع سقاها إلا طويلها ومرس الناس لها يا عمارو ويا غزاله ويا غزاله يا الرحمن الرحيم ويا رجعتها المرجعتها المرجعتها على ريحها وطبيعها في نعمته والمرأة Alaaji Usmaan Faal moo ko هي وما وما ومعاوية وما أدرك ما هي نار عالية بسم الله الرحمن الرحيم الهيكم الهيكم وسكان الثالث مقابرة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون إنما اليقين والرجعين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان ليقصر إلا والله وعلى أمره إلا الرحمن الرحيم ويل كل أمة أمة ما رده أحسن ما رده لا ينبغنا أمة لا ينبغنا لا الله قصة في قطر العالم سيدة إلا العالم قصة بالأمر مدة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم طابع كيف أدركني اعلم اجعلك إنت فيه وأحسن عليك ربابيك خلي الحجار الجديد اجعل القسم معروف بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش لإله لعنة الشتاء والصيف لعوض ربها البيت ليعلم رحم القوم بسم الله الرحمن الرحيم أراد ولا إن شانك ولا بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا عبد ما عبد ولا عبد ما عبد ولا عبد ما عبد يكون بشر والذين بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان توابا يا الرحمن الرحيم يا بجدا أبدا وتمام الحرام وما كسب لا إله وامرأة حماد الحسب بجدا من السدة بجدا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن منه ولم يكن كفار أحد بدار على الرحيم ولو الله أحد الله الصمد لم يكن له ولم يكن له برحة بدار الرحمن الرحيم ولو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له برحة بدار الرحمن الرحيم ولو ربنا خلق من شر ما خلق ومن شر الأسرار ومن شر الباريات الخط ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم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

ولما أجل القربان سجلنا أظام به من خمرة الخير وراتب مرغب ولا نجم مرجه يمين لا مهر الندى عالم الندى مبين موقف فيه لبودا وسنوا بجال أنهم تركوا سدا أتى والورى أتى وردا li ko waral li ko sotti. ne ko wax leen xafla bi li ko waral Ibrahima. ah waxal asatira yi xafla bi li ko waral. juróom ñeent la. juróom juróom juróom. taxaw leen. taxaw leen. والسماعة الملجة وجوة الكلمة sëñ Amadou xam na sa tam bii yow. Baye Amadou. Baye mu ne ndax Baye Thiam sa sët bii xam nga ko. ummu la ak alaaji Aboubacar te coota kii moom doomi Sidi Aliyu la doomi alaaji Abdoulaye kii doomi Baay la mutarami ndax bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم كما حفظ ذكره الحكيم ويبارك فيكم ويبارك في أعمالكم ويرزقكم العلم النافع ويبارك في شيخكم الذي ما زال يجتهد حتى وضع فيكم هذا الكتاب العزيز فالله يجازيه كل خير ويرحم الله رباني ويبارك الله في آل رباني والله يحفظهم ويعطيهم زخرة للأمة أهل القرآن هم أهل الله كما قال رسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله القرآن حبل طرفه عندنا wa tarafahu al-aaxaru bi yadillaahi tabaaraka wa taala man tamassaka bihi laa budda an yasira ilallaahi tabaaraka wa taala alal wajhi alladi yardaa asalullaaha lakum an yarzuqakum kulla maa tatamannawna fi dunyaa wal aaxirati wa yaalakum mubaarakiina maa zaalika alaa bi aziiz allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin wa sallim. maa ngi ñaanal xale yi tare alxuraan. maa ngi ne xale yi. tari alquran bi ngeen di ñaanal. yal na leen yàlla wattu ni ñu wattoo téere bi yàlla rabbi. yal na leen yàlla barkeel yaa rabbi. yal na fay seen sëriñ. Mood Mahmoud ak Abdoulaye Rekkam. ak doomi rabbaani ak rabbaani ci boppam nag yal na yàlla rabbi bàyyi mu ne rabbaani ci àllaaxira waaye yal ko fa yàlla gërëm yaa rabbi dem na waaye bàyyi na fi jëf joo xam ne du dog mukk nit nag bu deexee jëfam yëpp dog na naam lu mooy yett nag ca jëf ya soo xam ne dafay daw. sarax soo xam ne dafay daw. ni ki gas teen mbaa nga ballal ay sew ne. soo deexee nit ñi des fa di fa naan. kon ba tey yow sa jëfa ngay dox. naka noonu koo xam ne dafa tabax pom wala jàkka mbaa jàngu. xeet wi. nga xam ne jëf lay doon joo xam ne day jëriñ xeet wi. su borom jëf jooju di jëf ja moom day des di jëriñ di fa jëriñ. rabbaani sallaahu ci sama ngi des ba ba muy dajee borom. moo ci gën it nag. loolu it day ko fa def. Mouhamed waaye sama sëriñ. lépp yaa ko def moom mënul dara amul dara. ummu xayri ummu xayri moo jox ñaar fukki junni. bàyyi sëy na it mu ne jox na la yow mii sa bopp fukki junni dëgg dëgg nag bu lekkee xalam war naa gërëm coy yow mii coy. yërmande jazakallahu xayran ñun ñëpp nañ yal nañ yàgg a sant ci sa dégg ak ci barkeb yeneen ci barkeb kaamil bii bàyyi alaaji baaba ñang mu ne ñu ngi gërëm ñu sant ngi dollee ñaan yàlla mi borom lépp yàlla yàlla dëgëral sa taxawaay yaa rabbi yàlla la yàlla base suñ kanam yaa rabbi yàlla mën loolu yàlla ñu ko defal yàlla mën loolu ci la nekk moom lépp rek yow mii la lii lépp rek yow bu ko xamee ni man day da nga nga xam ne kon doo dara lépp day bàyyi yow mii la mboolem luñ def ñun ci diine luñ ci alxuraan luñ def ci tariixa lépp xam nga ne moos yow mii lañ koy bindal ndax yow a du ci bii ñu nekk ak yow yow rek day yaakaar ñoo ñuy yëngatu ci yow seen gon gi ñu toll. ñu ne ba barke alxuraan Hadji def lu ko yoon yaree mama la ñu daldi xatte xatte ba ko yoon yaree rek ñu yor ko it nag bàyyi ba dégg ko mer ne lu tax doom ju toll ni Modou Binta ci réew ñu di ko yar mu ne ko seen mati ni ko a de Abdoulaye Niass ma ko xàtteel te daf maa wan yax ba kan bët fekk benn buur a ngi fi ga daldi ko wax ne ko ñooñu dey ñooy suñuy sëriñ ñun te bu yàgg ba tey dal na gaañu yéen man ñi yéen ñi nekkoon ak man te daaraay gumbo ja ko fi buñ demee ba ca àll ba mu ne ku nekk na tey daal fasam ñu àndalee fasam ñuy def li përi përi përi përi fas yu xare. mu ne xam ngeen ne kooku day booba mi ngi jàngale jiyaat te fekkiwu ko. ñu ne maam Gumba noonu la demee woon. xel ma dina ko waaw kay yow day yaa wax li sedd suma xol. alhamdulilah Kumba day góor la waaye nga joxal na koo rey de. mu ne dam na ko moom kay weesu na dam ko moom kay bu bu bu ko bu ko négut mbaa mu indi ko du xam fu mu toll. wax déglu leen tuuti. bàyyi alaaji Ousmane mu ne mi ngi sant yàlla bu baax. Yeah. Baye koy jël. Cheikh Baye. maa ngi lay xaar nga tari si. Baye Baye Amadou mu ne alhamdulilah rabbil alamin. Baye Amadou mu ne xam na lu mu waxoon ko baamuwaat fii kat. mu ne benn waarit boo defoon ci say taalif. mu jàng waarit ba. mu dem na ci xalifa. ne ko ki def waarit bii day. keroog ba mu juddoo ba ak noxoom daje na ci kaw suuf dara warut ci yow mooy nga sant yàlla rawatina nag boo xamee loolu yow. koo xam ne ci koo xam ne jaaril la dëkk san ak noxoom daje dara warut lu may sant yàlla koo xam ne yaa moom a dëkk ci Sénégal itam san noxoo ak ak nokkeem daje koo kay lu may sant yàlla benn ci Kaolack bii. koo xam ne yàgg bàyyi bi nga dëkk ci Kaolack bii itam. wala ngeen bokk benn der. wala ngeen bokk benn der. wala ngeen bokk jenn baay. wala ngeen bokk jenn baay. dara warul teewlu mooy sant yàlla. waarit bii de. waarit bii. seet naa wali yu bari seen i wax. seet na wali yu bari seen i wax. waaye jërëjëf te mukk ko waxee na nga waxee noonu. xanaa da ngeen a bokk fu ngeen nekkoon. mu ne wax jooju. mu ne. Baye wax na ko ne Baye Khalifa nettali na ko. ba ba ndey Baye Khalifa ne ko mboon mu toll nii nga fam ko jox ko sëriñ bi. Baye Khalifa ne yaayam mboon mi day wax dëgg yàlla moomuma ko yàllaay boroom te moo ko jox kii ngay wax da jóge wut ci man. buñ ko xam buñ la xamee buñ la xamul dara waru ci ñun lu may sant yàlla lépp lu mu bëggoon a wax baaba roq mi génne na ko kenn mënu laa sant rek xanaa wax lam lam xam kenn mënu ñu sant mu santal ñu la mënuñu laa sant yàlla rek la mën a sant li kii wax ne luñ liggéey ci àddina bépp ci diine. luñ liggéey ci xam-xam. luñ liggéey ci li jëm ci yàlla. ku fi ñëw ak ku fi ñëw. ci yow rek la ko jëlee. mbokk yi ñu déglu. wala di xool mu ne ñu ngi sant mu ne mi ngi digal ñëpp ñu sant yàlla. ndax xéewal bu mag bi ngay wax yonent bi loolu mooy dëgg li nga xam ne dafa wax ne li nga xam ne danaa wax ne yàlla daf maa xamal wur ngir ngir ma jàng dama dama yàlla daf maa xamal ngir nga jàng dama dama lislaam dama dama yi nekk ci àddina yëpp dama dama yi nekk ci àddina yëpp ndax yaay ki nga xam ne yow lañu wàccil mbooti mbooti mboot ndax dëgg dëgg yaay ki nga xam ne yow lañu wàccil mboot ma mboot ma mboot ma mboot ma ah moom mboot nag mooma mboot nag ku naa ni wut ci yow xamu ko képp ku naa ni wut ci yow mënu cee xamu ban nag moo tax ñu ngi sant yàlla alhamdulilah Baye jërëjëf. man de yow laay sant nag. ñi fii mel. ñi fii mel. ñi la fépp mel. ñi la fépp mel nag. fu ñu foo mën a dem rek. foo mën a dem rek. kuréel ba la fay tuddoo. kuréel ba nga xam ne sa ñooñ lañ. ñooy ñoo ñoo taxawal diine islam. daanaka kuréel bu nekk rek ci yow fu mu nekk rek moo fay limaam rek. ñoo fay Seexu Tijaan. ñoo fay Seexu Tijaan radiyallaahu anhu. ñoo fay taxawal géewi wasifa yi. ñoo fay taxawal it géewi wasifa yi. loolu tax ma ne buy taw. loolu tax mu ne bu fekkee ne ma ngay taw. boo génnee sa ndab rek mu taal. boo génnee sa ndab daal mu taal. kon nag génne leen ndab yeeg xott yi yëpp na génn. danañ cee soxla kat. gannaaw xéewal. gannaaw xéewal. dara mënu ko xeew. dara mënu ko xeew la mooy sant. lu may alhamdulilah. lu may alhamdulilah. ñun de ñu ngi sant. ñun ñu ngi sant. ñu ngi yaakaar ci yàlla ndolan. ñu ngi yaakaar ci yàlla ci ndolan. ndolan li lépp nag. ndolan loolu lépp nag. mooy yàlla yàggal la fi. mooy yàlla yàggal la fi yow mii may la jàmm ak wér. yàgg ko ànd ak wér. yàgg koo xam ne day ànd ak wér di jaay seen i wujur. ba lépp loo bëgg a def. ba lépp li nga yàlla def. yàlla ñu yàlla defal loolu te seet nañu si ceeb bu law yaara bi ci sa barke. nit ñi nag. nit dafa am woykat bu wax ne. dafa a woykat bu wax ne. tasaabaqati rukbaanu miqdaara hubbihim li cheikhi abi ishaqa mu'til manaani mu ne. mu ne. gawar gi yëpp ñu ngi jiitoonte ci bëggeel ak gawar gi yëpp de ñu ngi jiito ci bëggeel ak bàyyi. yal nañu ko yàlla may. mu ne ñi ko xamul yal nañu ko yàlla may. yal na ko yàlla saxal. yal na yàlla saxal loolu yaara bi. doomi maanaa yi ak doomi gis. doomi maanaa yi ak doomi gis yi. yal na ko yàlla defal. yal na ko yàlla defal. barke bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. taar bi nga def ci kër El Hadj Abdoulaye. taar bi nga def ci kër El Hadj Abdoulaye jamono. wallaahi loolu xaalam bi yëpp seet na. wallaahi loolu xaalam bi lépp seet na ko. yal na la fi yàlla yàggal. yal na la fi yàlla yàggal yaa rabbi. dañoo mënta wax ci sa kanam de. mu ne mënta wax ci sa kanam tey xaj bay bi la. waaye. waaye. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. lu ko waral. lu ko waral. dañoo bëgg ndolam. wax na ne la in shakartum la azidanakum gannaaw yàlla na ne képp ko ko sant mu dolli la ha nahnu nashkurullaha tabaraka wa kon nag ñun nag ñoo li ay seen ngir lan la ngir lan natlubul mazida dañuy sakku ndolan bi tooli baqaikum ci ngeen yàgg a sax fii ci ñun nga yàgg a sax ci ñun ci barkeb yonente yàlla Muhammad ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne da nga koo bëgg ba jeex mi nga xam ne da nga ba jeex ko bay jëm yonente bi sallallahu bay jëm yees ci Seexu Tijaan yees ci Seexu Tijaan ba nga xam ne yaay jëmmi Seexu Tijaan ba nga xam ne yaay jëmmi Seexu Tijaan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin lu tax ma wax loolu lu tax ma wax ne mu ne lu tax ma wax loolu damaa bëgg yàlla taxal loolu dafa bëgg day yàlla taxal li mu wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam kon mbokk